dagalal lañ ñu ñaari médd wa ak ñaari deret mu ne fa amal maytataan ñaari médd yi nga xam ne ñoom soxlawu ñu leen di ren bu ñu deewee naturellement yi grawul bu ñu deewee man naturellement yi grawul mooy man mu ne al wa ak ñaari deret ñaari deret mu ne xam nga deret sobe la loolu mooy wane na kon deret sobe la ci li nga xam ne daanaka presque ijmaa la woon waaw que deret moom këloo xamante ne deret te dafa sobe waaw mu léegi ak ñaari deret mu ne fa amal maytataani kanta ñaaru medd yi fal jaraad wal xuut mooy les criquets njéeréer yi les sauterelles ak li nga xam ne mooy mooy jën wal ak jën yow ci ngay xamee ne kon aaya bee uhilla lakum suñu lakum saydul bahri wa ta'amuhu hillun lakum no wa ta'amuhu mata'an lakum ah daga daal lañ leen saydul bahri mooy li la ngeen rëbb nga ne ñoo attendre léegi waxaat leen ta'amuhu nu ngeen koy non saydul bahri mu ne mooy lépp luñ ko mën a rëbb ñun mën nañ faa mooy lépp loo xam ne bu ngeen demee ci géej mën ngeen ko rëbb man koo jariñoo ndax la ñuy jariñoo ci géej lañ fay rëbb du rek loo xam ne lu ñuy yekk la mën nga dem rëbb jàpp yoo xamante ne nii da nga koy soxla ci li ngeen doo xamante ne euh, pour defar ay diw wala pour jaay wala pour leneen ak leneen mais du loo xam ne lu ñuy consommer la loolu mooy rëbb yow loolu lépp dagat na nga rëbb ko waaye wataabu mooy lañuy lekk ci géej te loolu mooy du leneen du xinziirul baqar du mbaam àllu gi ndox du du du du ñu ne loolu la kon mooy lañu cay rekk wa ta'amuhu mooy lii yonent may saat mooy as-samaku mooy loolu lañ ci mën a consommer kantaa dem rëbb bi la la la ngeen dem géej ngir man faa rëbb lu leen neex pêche ji ngeen tasewaale ay foraay ay yeneen ak leneen man nga koo jële ci géej gi wala ay yeneen yoo xamante ne ay gànjaru géej yu yéen fa mën a am loolu lépp dagan na waaye nag la ciy lekk lenn moo ci dagan mooy jëm ndax uhillat lana maytatan waaw mooy criquet yi njéeréer yi wal xuutu ak jën waaw kanta ñaari deret yi fattihaalu wal kabid mooy li nga xamante ne mooy fër fërët ak li nga xamante ne mooy kabit euh, mooy res waaw xam nga res nga res waaw léegi ñu ne kon affaire bi lii la kon affaire bi lii la <laughs> kon nag wax nañ leen kon affaire bi lii mooy affaire bi li ñuy lekk mooy jën kese kon ñoom lii lañu wax kon gis nga Hanafiya yi euh, li ñu wax nekkul ne ay waxi falaa falaa la comme li ko ñenn ñi jàppee naan way lii leer ma la daa leer bu leeroon nga yaakaar nga ne eh, borom xam-xam yu tal ni ñoom gën a mën a argumentation laa wax teg ci en plus dalil la ñoo bul yaakaar ne argumentation bu ñu ne ahlul ra'yi rek mooy seen xalaat yi noonu xalaat yoo xam ne teguwul ci dara wal iyaadu billah wal iyaadu <laughs> waaye <laughs> ñoom kon gis nga wax yaa ngoo am ñoo xam ne ñeneen ci mazhabu Shafi'i ñoo xam ne ñoom dañu ne xam nga lii wax nañ la li gën rëy ci wax léegi bu ma la récapituler Hanafiya yi nee nañu géej rahmatullah alayhim lenn kese fa dagan ci li ñuy lekk mooy jën waaw te jën woowu attention de bu dee ne loolu dinañ si ñëw nañ taxaw nañ nañ nañ def récapitulation li nga xam ne moom moom lañ def léegi waaw nañ def léegi voilà mooy ñoom dañu ne jën moo dagan Maliki yi ne lépp dagan ñoom c'est le contraire ma ne lépp dagan laa wax jën lépp loo xam ne se consommable di dund ci géej gi bu faatoo ak yooyu loolu lépp a dagan lépp lañ mën a lekk parce que attention gis nga waxu Hanafiya yi mooy yow boo demee rëbbi nappi géej nga nappi nga dem pêche ji pêche waale yi loo xam ne du jën wi ñu xam loolu yow doo ko lekk ah. boo demee pesewaale liñ naan mbaamu géej dañ naan la hé hé mbaamu géej mi yow doo ko lekk sama jën yu ñu xam poisson loolu nga mën lekk <laughs> waaw <laughs> waaw léegi kon mbokku xanafiya yi moom maalikee yi ne ma ne lépp daga ñoom daal lenn lañ xaw a kii mooy xinziirul yi te loolu dañ koo sit ci li gën a dañ koo sit mais dañ koo sit mooy lan loolu it lu jar a bàyyi xel la dañ koo si ça veut dire quoi mooy ne bu ma ko lekkee du ma ci am benn bakkaar waaye nag bu ma amee lekk leneen ma lekk leneen moo gën loolu lay tekki même bu ma amee leneen lekk ko benn bakkaar bu ma ko ci am waaw mais bu ma amee leneen li gën mooy naa lekk leneen dama ko fi kon maalikee ñoom amuñu xaj ak seet Shafi'i yi comme li Imam An-Nawawi ne lool mooy mazhab li liggéey dëgër suñu mazhab mooy ne bépp daa moom dañ ko ci génne comme ni mu ko waxee ci Al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi naa ne non c'est que d'accord nañoo Maliki yi ñu ah, am mais nag mbott moom foog ñu génne ko ci kanta euh, al imaamu Ahmadu rahmatullah alayhi di Hanbali yi ñoom ñu ne ñun du ñu yem ci loola ah non non ah. ah non xam nga lan ñoom timsaax gisit crocodile kayma ñooñu moom dañ leen ci génne mbottak façon yooyee lépp yi nga xam ne ay xabaayis lañ loolu dañ leen ci génne ah non non non loolu loolu loolu loolu c'est c'est impensable ñu leen ciy boole quoi <laughs> ah loolu dañ leen ciy génne seppi leen ci bam set wecc wecc wecc wecc waaw ah. sauf que léegi nag yii mooy ji gën a màgg ci wax yi mais am na beneen wax boo xam ne imaamul Nawawi tudd na ko ci al-Minhaj rahmatullah alayhi mais am na ñun ci suñu mazhab Shafi'i yi ñoo xam ne dañu ne attention ñun leen la ñuy xool wax la ci Shafi'i yi rahmatullah alayhi dañuy xool bépp animal bépp loo xam ne luy dund ci géej la. dañuy xool lu mu nirool jën moom waxuñu ko jën ñëpp ci d'accord xam ne hatta Hanafiya yi nga xam ne ñoo gën a restreint boo seetloo Hanafiya yi ñoo gën a tëj affaire parce que xam nga Hanafiya yi ñoo ramat jën kese daga kantaa yeneen yi mukk mukk mukk mukk mukk yooyu daga ñoom ñoo gën a tëj moo tax jën waxuñu ko am ci mazhabu Shafi'i yi rahmatullah ñoo xam ne non xam nga lu ñuy seet xam nga lu ñuy seet euh, dañuy xool Euh, wax naa la ne xandal euh, yi li tax ñu génne timsaax ñoom kayma <laughs> ñoom jësit dañ ne non moom day fàddaatee non day naabam yooyu te yonent bay saasaam da ne woon saasaam dafa tere na euh, moom yonent bay saasaam kulli di naabin lépp loo xam ne daal ay seel mooy ay kuro comme gaynde gis gaynde bu ŋaañee ah ñaar bëñam yi ñaari bëñ yu ngand yooyu bii nekk wet gi bii nekk wet gi nga xam ne moom lay xampe moo ñoom segg ak ñoom bukkeek ñooñ am ko nga ne ma eh attention rek parce que yow hippopotame bi nga doon wax mais hippopotame loolu la ma ne la non yow saay tee ngaa bañ a yàkkamti yow instant bi yow hippopotame ci barma yi la bokk mooy loo xam ne day dund ci géej di moo ci ndox ci ndox di dund ci en dehors de ndox loolu yow dañ ci accès bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bul fël gëmëñu sama taxawa koo li samay wali si abay waaw yow waaw yow wallaahu ko kay yow looy yakam di doon ne negal xanaa kay ku la negloo dina la wax baa mu dina la lekk baa mu biri la léegi xoolal ñoom ñu ne parce que euh, euh, Hanafi Hanbali yi dañ ne parce que comme que bay saa saa dafa tere lépp loo xam ne daa am naat ay kuróom ay seet la ko wolof di wax waaw moo tax ñoom ci côté bii ñu ne euh, euh, sauf que <laughs> euh, nag ci waa ji maanaam waa ji crocodile moom façon boobu la te day faddaate waaw nit gu fa jege gis nga bu la xàmpee <laughs> yow da yow da lekk na ah. <laughs> ñu ne nag yooyu yooyu yooyu yooyu daa tax nag boo leen boolee daal dañ leen ciy génne ko waa ak yi nga xam ne dañ naan mooy soxbaan jaamu géej jiitu géej yooyu <laughs> nga xamante ni ñoom mën nañoo jóge eh, ay ay xabaa'is lañ ba pare seenug lor mën naa jóge ci poson ba ne ci ñoom waaw loolu wa <laughs> léegi nag ah, mu am beneen wax bi ma la doon wax naan imaamu Nawawi rahimahullah nee na daa am ci seen mazhab am nañu ko wax mooy da mooy affaire bi dañuy xool rab rab boobu est-ce mooy rab yi dund ci biti jé ci jéeri ji terre ferme est-ce que bii dund ci géej am na mooy boobu daal niroog benn ci ñoom maanaam ma luy loolu mu ne loolu dañuy xool lépp loo xam ne par exemple buñ ne dañu gis benn rab boo xam ne mala boo xam ne ci géej lay dund mais mala bi ah, moom moom mbaam xuux ñoo niroo léegi dañ naan la attention dañuy xool ci ah baam xuux mi ñu xam ci biti ah bii dund ci terre ferme bi ah, ah ñu ne la waaw moom lay niroon ñu ne dañuy xool lan mooy attey mbaam xuux bii dund ci jéeri gi ñu ne ah loolu kat suñu borom nee na moom sore laxmul xinsiir da koo xaraamal kon nag ñu ne kon mbaam xuuxu géej day xaraam bu boobaa yaa ngi dégg ñu ne comme am na ci géej génn si benn mala boo xam ne comme lii ay exemple laa jox ah bul jàpp ne nii la deme ah dama ne la mooy ñoom mooy pour nga xa comprendre ñoom mi ñu wax Abdullah ne dañuy xool bu niroog bu géej gi ban lay nirool est ce que day nirool benn rab yi ñu xam ci àll bi ci géej ci ci terre ferme bi même bu dee ci kër yeeg yooyu est ce que yooyu dagan nañu lekk ko wala déet bu ci dagan ñu lekk comme boo xamante ne imaginer ñu ne xaru géej exemple laa lay jox dañoo ma am ab ab ab ab animal boo xam ne ci géej lay dund mais moo a nirool ñu ne léegi dañuy xool xar. en ah xaru géej léegi xar bi ñu xam da dafa dagan wala de ñu ne waaw dagan na kay yoneen sa salaam daal dinay tabaskee kap sey ni am la xay nii <laughs> waaye ñaari kuy reen di dagan <laughs> ak yooyoon nangam ñu ne ah kon loolu dagan na kon nag kuyu kuyu kuyu kuyu ndox <laughs> wala kuyu géej bu boobaa kon jën woo day dagan mooy noonu la gis nga waaw gis nga noonu la am ñoom ñoom loolu lañ def waaw léegi nag ci gàttal foog naa ramassé nañ côté yooyu mais léegi nga ne ma bon lu gën a dëgër ma ne insha allah waxu Maliki yi gën a dëgër waxu Maliki yi ci wàllu texte moo gën a dëgër parce que yonent bay saa deful benn istisna dëgg la eh, mooy nga ne ma ah bo bo bo yow yow yow yow yow gaaw gaaw waxa ah, ah deful istisna istisna <laughs> mooy setteewul dara ci wax bi nga ne ma ban wax ma wax ji xamante ne nii moom la ne eh, eh, kële moom la wax ne eh, eh, huwa tahuru ma alxillu maytatu ndox géej de mooy li nga xam ne daa laab tay laabalaata ndoxam alxillu te da huwa tahuru laab tay laabalaata alxillu waaye mu dagan maytatuhu méddam ñu ne loolu settuwu ci dara maytatuhu la wax te loolu day dellu ci géej gi jeex waaw loolu nag loolu c'est fini quoi amatul leneen lees lees cee wax suuf nga ne ma loolu nga ma ne yow yow yow yow yow da ngaa teel kii ah ah ma ne pourquoi ah nga ne ma mais attention attention parce que yow yow yow yow yow yow imaamu hadith Ahmad bi léegi ak imam Ibn Maaja tam nekk ci Bulughul Maram bi rahmatullah bi kii wax léegi Hanafi dañu ñëwee wax ne lii wane ne géej géej géej la fa dagan mooy jën kese oxi lam al xuutu la wax jën kon kay loolu noonu dafa préciser affaire bi yow yow yow kay <laughs> yow mii yaa am problème mana la déet yow yow yow argumentaire rek yow waxal say wax tóoneel say yi nga xam ne daa daa daa niru lu lu lu lënt ci yow après nga ba ma wan ma ma euh, est-ce que euh, aw ma lu ma ci waxam déet <laughs> loolu képp la voilà léegi gare ma kon waa léegi attention waa léegi kon ñëwaatal ci affaire boobu parce que xanafiye yi ñoom rahmatullah ah <laughs> man nañ ne loolu moo particularise sa bi li wan ne meddum géej mi ñuy wax meddum géej ma mooy alxuutu looloo fa dagan mooy li nga xam ne mooy jën ah jën la kon nag du leneen maa ne la attention Maliki yi rahmatullah ak Hanafi ak xanaa yi ak Shafi'i yi yooyu dañ koy topp même Hanbali yi ndax Hanbali yi lañ ne lañ ciy génne mais lu dul loolu yeneen yëpp a dagal wax nañ la ñu a restreindre gën a tënk mbir mi waaye Hanafi yi ñoom jën képp la rahmatullah mais léegi nag eh, ñëwal foofu ñu ne la non waa jumhur xam nga lu ñu wax. minal Malikiyya wa Shafi'iyya wal Hanabila liñ tontoon ñoom dañ ne mais zikru afraadil umumi zikru ba'di afraadil umumi laa yuxassisu mooy loo xam ne dafa doy ñu tudd am yenn yuñ ci tànn tudd ko tekkiwul ne loolu moo particularisé affaire bi léegi dafa tudd loolu rek à guise ah, d'exemple mais tekkiwul ne loolu kese la voilà léegi léegi xam bi léegi <laughs> ñu ne ah, waaw kon yow léegi euh, li nga xamante ne daal euh, moom nga wax kon mooy li nga xamante ne nii mooy li gën a dagat li gën a dëgër insha allah daal yow <laughs> mooy waxu Maliki yi ne ne waaw sauf que loolu mooy ci wàllu texte sauf que nag ci wàllu sàmm mooy il faut ñu bàyyi xel li nga xam ne moom la Hanbali yi wax <laughs> waaw mooy mooy lan attention euh, dëgg la lépp bu dee ci wàllu ñëw di ifta kese ndax lu meddum géej dagan naan daganul li nga xamante ne nii mooy li gën a dëgër gin a leer mooy li nga xamante ne nii moom la Maliki yi wax waaye gën a sàmm al ihtiyaat te loolu mazhabu Maliki yi dañ koo bëgg lool waaye fii dañ naan la ihtiyaat ji taxawul fii noonu ah, parce que affaire bi eh, leer na quoi dafa joyal <laughs> léegi ñu ne affaire bi xam nga la la mooy li gën a sàmm mooy nga bàyyi xel li nga xam ne ay mbott ay grenouille yi nga xam ne ci géej gi la jóge malgré ça nga moytu ko quoi genre ñoomin jëfit yi gaa yi waxit yi nga xam ne ci biir géej gi yooyu nga moytu leen voilà yooyu moom moytu leen quoi <laughs> voilà loolu mooy li nga xam ne mooy euh, euh, euh, li gën a sàmm allahu akbar allahu akbar ah kon mu ngi noonu ah léegi attention Malik léegi moo beneen affaire beneen côté ci kii bi mooy xam Hanafiya yi bu naan jël dana la jën mooy lu ñu rëbb ah jën lu ñu rëbb xam nga ñun masala bi ñu nekk xadis bi ñu nekk xadis bu ñu nekk lan la wax Seydina Jaabir dana ñoo ñëw ñu gis benn lu mel ni benn tund mel ni benn montagne mu ndaw fi mu nekk benn ndekete yoo benn dàbba benn animal la bu ñu naan anbar muy le kasalu xam nga loolu léegi loolu daga naa lekk parce que attention loolu loolu loolu sous question la ci question bi ñu jóg attention parce que loolu dama ko daroon a fàtte mooy <laughs> attention mais euh, dëgg la yow saydul bahri wa ta'amuhu xam nga ta'amuhu boo seetloo sànq dañ la ne ñoom Seydina Abu Bakar Seydina Omar parce que Seydina Abu Omar Seydina Abu Hurayra moo ne radiyallahu man bi damaa dem Bahrain mooy lëpp Bahrain bi xam sànq tubaab bi naan Bahrain bi nekk fee ci golfe arabique yi ci suufu arabi côté Arabie saoudite fële entre Koweït ak yooyu Bahrain nee man damaa dem foofu Abu Hurayra radiyallahu nit ne ko am nga naa am tafes daa am ay géej gi dafa ne nee gaa yi daaj na ne ma waa yi nga xamante nii géej gi da koy génne mooy da koy gëq mooy ñoom du ñoo ko rëbb géejgee ko génne waa loolu dagal na même bu dee jën la loolu bien sûr moo gën tax ñuy wax est ce que na nee na ma ne leen ah dagan na kay léegi nee na fekk say jamono Seydina Omar la radiyallahu anhu nag bi ma ñëwee ci Seydina Omar ñibbi ci Medina ma ne ma ne Seydina Omar ah man Abu Hurayra ma ne ko ah ya amiral mu'minin man de Bahrayn géem jóge laaj nañ ma fa masala nag ci wàllu jën woo xamante ne nii yi géej gi di génne waa loolu dagan na am daganul man nag bañ ma ko waxee dama leen ne dagan na de Seydina Omar ne waaw dagan na ndax mu tegtaloo aaya bi ne uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum mu ne boroom ndax boroom bi da ne uhilla lakum dagalal leen saydul bahri rëbbum géej Seydina Omar ne saydul baxri mooy li ngeen rëbb wa ta'amuhu mooy li mu gëkkal boppam génne ko te rëbb ngeen ko lool mooy ñamu ji xam nga xanaa fi lool lañ bañ ñoom xam nga sànq wax nañ la ne loolu jëlee nañ ko Seydina Abu Bakar jëlee nañ ko Seydina Omar jëlee nañ ko Seydina Mawlana Ibn Abbas xanaa fi ne noonu ñun xadiis lañ ko maytataani bi moo tax waaw loolu yonent bay saa saa am jën kese la tudd mais attention ah ñoom moo tax ñu ne. saydul baxri mooy lépp lu ngeen ci mën a rëbbe comme li ñu ko waxee sànq moo xam jën la moo xam en dehors de jën waaye wa ta'amuhu loolu mooy samat boo xam ne yéen bu ngeen rëbbee lépp la dagam ca la ngeen rëbb lépp mooy ta'amuhu tamit mooy dagan na ngeen rëbb lépp waaye la ngeen ci dagana lekk mooy la ngeen rëbbaale mu tudd jën moo tax xanafiya yi attention sànq bi yox médd médd médd non méddum géej xanafiya yi daganaluñ méddum géej ah bu dee ne jën la ñoom da jàpp ne bu dee ne médd la dafa jekk génn noonu ñoom dañ ne non non non loolu daganu lekk mais li dagan mooy loo xamante ne dañu koo rëbbi la ñu rëbb man ngaa rëbb lu la neex rëbbal cochon géej rëbbal euh, euh, tim saaxul bax rek crocodile géej ak lu la neex rëbbal mais nag lañ ca mën lekk boole waale ko jën jën kese mais bu dee ne affaire bi moom moo deewal boppam wala mooy bu dee dañ ko rëbb mu faatu loolu waxuñu euh, loo xam ne ko génne gis ko muy muy muy tëmb ci kaw ah muy tëmb ci kaw bu leer na dafa faatu loolu lañ ne la loolu daga ci ah ñu ne i ñu ne waaw wow i ñu ne mais daganul loolu daganul ah. la ndax moo <laughs> am na xadiis yu ñuy tegtaloo yoo xam ne dëgërul comme lii l'imam an-Nawawi wax ne loolu luñ jële ci naa Jaabir naan euh, euh, wa ma maata fiihi fatafa fala taqulu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne lépp loo xam ne dafa faatu ci ndox mi di dëmb bu leen ko lekk loolu mu ne lool xadis la imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne lool fa xadisun da'ifun bi ittifaaqi a'immatil xadis loolu xadis la boo xam ne dafa wéré di ci dëppook mboolem borom xam-xamu xadis laa yajuuzu al-ihtijaaju bi loolu warul yellut ñu ciy ñu ciy tegtaloo waaw. waaw law lam yu'aaridu shay même bu dul woon beneen texte ñëwul woon war na koo utiliser bu wuteeg moom yàlla tere nag mu am yoo xam ne da koo wute daa mu ngi noonu <laughs> hein léegi eh, eh, eh, yaa mashar hanafiya attention parce que yéen yéen yéen yéen yéen xanaa xanaa da ngeen a bi ñu nekk nii ci Riyad bi mais xadiisu Anbar bi xadiis bii nga xam ne Anbar bi ku ko ku ko rëbb kan moo ko rëbb Seydina Jaabir nee na fii lañ jóge bi ñëwee ci xadiis bi foogoon ne sax ab suuf bu yëkkati ko bu kawee nit ñëwee nekkatee am dàmba la ñoom ñu nekk ci di lekk ñu ne mais xam nga lu taxoon ñu lekk yow xanaa fàtte da ngaa fàtte xadis lu mu wax sëy na Abu Ubayda bi mu ñëwee lu mayta taxaw ndax xam na ne lii médd la mais sauf que mu ne ñun ndaw ndaw yone yàlla bi la sallallahu alayhi wasallam te dañoo nekk ñoo xam ne ci yoonu yàlla mais dañoo lool te borom bi nee na fa man turra ghayra baghin wala 'ad fala isma alayhi képp ku nekk ci nécessité il faut mu lekk yooyu kooku amul benn ngaañ te nekkul koo xam ne da ciy baamu di delluwaat di jéggi dayo kooku man kooku amul benn bakkaar loolu moo tax ñu naan la boo boo nekkee waaye yow misaal mu mu mu classique ni ngay tukki ci benn kii dem ci benn désert amatoo dara gis mbaam mu dee ba ne foog ñu daal di di waaj a moom kese yoo dañ naan la dagg ci nga lekk lu la téye bu da ngay dee da koy lekk. te boobu dagan na ñu ne rek loolu la voilà léegi nag mu xas tuuti tuut yéen da ngeen a nekk ñoo xam ne da ngeen a nekk muttar yéen loolu kese waaw <laughs> hein waaw waaye sauf que ñoom seen wax jooju xam nga dëgërul dañ naan la dëgg Abu Ubayda noonu la ko jàppee moom foofu la teg mbir mi mais sauf que yonent bi saa saa biñ ko indilee Medina moom lu def moom biñ ko ko waxee da anam da ne loolu wërsëg la bu leen yàlla génne. ba pare laaj leen ne leen sax am nga lu ngeen ci yor ngeen jox ñu ci ñu lekk ñu ne ko waaw ñu jox ko ci mu lekk yonent bi saa saam dafa nekkoon ci nécessité Médina moom daa nekkoon ci nécessité mu ko nekku ci woon kon nag tat le fait mu lekk ci day gën a dalal seen xel que ni li ngeen def noonu la tal affaire bi dagan na waaw ngir jéggi day ci wan ne loolu dagan la lekk gu mu ci lekk lekk ci kasaaloo li moom yonent bi saa saam kon nag saa kon yéen seen loolu dëgërul dara. lépp loo xamante ne tafa lu tëmb la ci kaw géej jën bu tëmb même bu dee def yow du yaa ko rëbb loolu daga na te xadis bii xadisay naa jaabir bii da koy wane eh, radiyallahu taala anhu wa arda wuteeg li nga xamante ne nag moom la xanafiya yi wax ne non waaw yi nga xam ne moom nga koo gëq géejgee ko gëq loolu daga na waaw li ci nit di a lekk rek mooy bu dee xaalatul ibtiraar jamono joo xamante ne jamonoy loru waaw boobu mën na cee lekk ba tera lorom ji di teggeeku waaye jàpp ko noonu yóbbu sa kër ñëw waroon a rëbb di ñëw fekk ay jën yu bari yuy tëmb nga ñëw dajale leen dem mu ne ñu dagaru waa jumhur na leen bañ a dagal dagal na alhamdulillah parce que liñ la wax sànq <laughs> jëfu yonent la saab saab ci hadith bii ñu nekk lii de dafa tëmb parce que am na jaxanat yooyu ñu ne non yonent ba euh, attention loolu dama ko doon fàtte mais nga yaakaar ne xanafi yi léegi boo leen ne yonent ba la saa saa lekk ñu ngi lekk ñoom <laughs> loolu day waddal seen argumentation day wane ne yéen kon li nga du lor kese ñu ne après waaw moom lekk ci ñu dañ koo lekk ngir lor ñoom Abu Ubayda arme radiyallahu anhu ngir lool waaye yonent bay saasaam bi ñu koy lekk lekk ko ngir loolu d'accord nañ ci léegi nga ne waaw léegi lu ngeen tontoo ci loolu ñu ne bi kenn ko daa am ko rëbboon <laughs> bàyyi ko fa affaire bi dafa di dafa kii rëy ëpp bàyyi ko wala am ñu ko rëbb jam ko doon rëbb feneen ah, dañ leen naan yéen attention inna dalila yéen de toute façon yéen ay ihtimal kese ngeen wax yéen manu ngeen a laytu lool naan c'est possible peut-être li feeñ kenn du bàyyi zahir bi di dem ci yoo xamante ne ay supposition yow li feeñ lii la mooy kii kan moo ko rëbb kenn du rëbb ko fi te sax li nga xam ne mooy li li li xel nangu mooy nit bu rëbbee lu mel noonu au moins bu dee da koo sonal dina woolu ay nitam un mois ay nañam ñu ñëw jàppale ko ci un mois kenn ñëwaatu fa <laughs> kay ngay d'accord la <laughs> ñu ne mais ah, yow xanaa déggoo li nga ba am kenn ko rëbb feneen ndax xam nga man ngay rëbb dara jam benn affaire mu daw daw fu sori benn affaire bi door a def effet ci moom mu échoué foofu loolu lu possible dañ naan la mais loolu yëpp du zahir bi loolu leeroo ci kaw noonu yéen seen wax ji gënu la dëgër lépp loo xamante ne nii géej gi da koo gëq comme ni ko ñoom imaam Seydina Abu Bakar waxe Seydina Umar radiyallahu anhu Seydina Abu Hurayra tamit iftaawoon ko yonent bi sallallahu alayhi ci boppam ci hadis bi wan ko saxaabaat yii que ne loolu dagat la est ce que ci dara ñu jox ko ci kasa loolu mu lekk loolu day wane ne loolu dagat la amul benn problème la nga rëbb la nga xam ne daa médd loolu benn la waaw waaw léegi nga ne mais attention man affaire daa xaw a jaxasoo ci man de ma ci ban affaire ma ne non attends parce que yow sànq wax naan Hanafi Euh, euh, hadis Mawlana Ibn Umar bi uhilla lana maytatan wa daman euh, mooy lu médd ñoom dañu ne ñaari médd yonentu way sa sam na ne dañ ñoo daganal hein ñaari médd waaye ak ñaari deret mu ne ñaari médd yi mooy li nga xamante ne nii mooy jël mooy mooy njéeréer ak ak ak ak ak ak jël mais loolu du médd léegi kon ñoom ci kaw loolu nan lañ mën a waxe ne kon médd gën boo xam ne daa deewal boppam wala géej gi génn ko mu wa génn faatu que ne loolu mënuñu koo lekk alors que ñoom ñoo ne ñoom ci hadis boobu lañ teg dañ naan non euh, dëgg la yow loolu parce que ni nga ko jàppe la ñoom xam nga lan lañ la bëgg a wax dañ ne la du loolu lañ ci jublu de du médd boobu yow exemple bii sinon kon euh, dëgg la bu doon loolu mu la moom mooy euh, wute bii ñu la mujjee wax nii du am njariñ te yàlla xam na ne am na jariñ waaw walla boroom xam-xam la yoo xam ne gis nga fi ñu teg seeni wax lu dëgër la sauf que euh, ku nekk man ngaa nootal la a neex <laughs> waaw la nga xam ne moo dol fa la argumentation yi dalil yi gën a kii moo gën a dal sa xel nga dàq loolu waaw dama la euh, c'est que ah non Hanafi yi waxuñu loolu de ñoom euh, buñ naan may dataani dañ laa bëgg a wax ne yow boo demee rëbb bi soxla woo rendi ko xam nga li nga rëbb yow boo jëlee say fira tourné alafaal la lébu ala mbokkam lébu nga dem sawaay ci géej gi ci waaxu géej daal di sànni sa filet yi jàpp ay jën xëcc ñu bari ngir nga dugal ci gaal gi ngeen di tiire di xëcc dugal ci gaal gi mais bu ngeen ko dugalee noonu xam nga dañuy saatu après mais loolu wéet lañ wala déet xam nga lan lañ la bëgg a wax dañ na la boobu soxlawul nga jël paaka di leen rendi voilà te loolu jën kese mooy voilà loolu mayta bi yonent bay saa sam doon du wax loolu la mooy la nga rëbb de boo ko rëbbee buy ndax géej gi moo fa la amee atmosphère am lépp foofu la fa lay amee oxygène am ak lépp jën boo ko génnee ci géej gi day faat parce que dootul man see nooy buy toog tuuti di faat léegi nag ñoom comme que loolu la tey xoolal yow yow benn man nga ci am ay milliers de imagine loolu lépp buñ la ne woon ngay rendi affaire yi bismillah rendi bismillah rendi bismillah bala ngaa rendi cinq yépp dee <laughs> léegi nag moo tax loolu soxlawu ko loolu lañ naan la médd moomu la ñuy wax ne uhillat lanaa maytatan dañ ñoo daganal ñaari médd aljaraadu njéeréer yi wal xuutu ak li nga xamante ni mooy jën mooy jën bi nga rëbb soxla woo di ko rendi wala di ko def neneen loolu boo ko rëbbee mu faatu te xam nañ ne boo koy génn ci ndox mi dootul yàgg mu faatu loolu lañ ñu daganal bokkul ak li nga xamante ne yow rëbboo ko moom moo deewal boppam naturellement di tëmb ci kaw nga gis ko wala mu wan mu génn géej gi échoué loolu ñoom lañ ne na nag façon boobu lañu na la daganut